rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne alhamdulillah min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi'i as-saamini as-saamini wal ishriin ba'dal mi'a wa an Jaabir ibn Samurata radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idaa sallaa al-fajra tarabba'a fii majlisihi hattaa tatlu'a ash-shamsu hasnaa. hadiisun saxiix rawaahu abuu daawuud wa ghayruhu bi asaaniida saxiixa. kon al imaamu al haafid an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi nga xamante ne la ñu gis ci jotaay bi ñu génn la ñu bëggoon buntu bi sax baabu jawaazi al-istilqaa'i al-qafaa buntu bi wax jaaxaan tëdd sa ginnaaw ñu gisoon ci xadiisu huit cent vingt mu noon an Abdillah ibn Zayd annahu radiyallahu anhu annahu ra'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mustalqiyan fil masjidi waadi'an ihdaa rijlayhi ala al-uxraa tey ñu war a gis comme niñ ko waxoon xadis bi ci tegu muy xadis huit cent vingt et un mu ne waan Jaabir ibn Samura mu ngi jële ci saxaaba bu ñu naan Jaabir di doomu Samura radiyallahu anhuma moom ak baay ay saxaaba la ñoon kon daal imaam al-Haafid moo tax ñu def radiyallahu anhuma wax ci Taqrib at-Tahdhib mu ne saxaabiyun ibnu saxaabi saxaaba la di doomu saxaaba moom Seydina Jaabir ibn Samura radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne kaana nekkoon na an-nabi kii borom bi solo mu yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam ah, ida salla al fajra mooy baaxam la woon waaw aadaam la woon sunnaam la woon moom alayhi salatu wassalaam moo tax mu utiliser kaana nekkoon na bu masaana julli fajar tarabba fi majlise day ferenkulaay son nañ ci buntu bi wa jawaazi al-qu'uudi mutarabbi'an wa muhtadiyan mu da doon fo da fii majlisihi ca toogeen fa mu toog bu jullee ba pare fajar fa mu toog da doon tourné jàkkaarloo nit ñi alayhi salaatu wassalaam day ferankulaay hatta tatlu'a ash ba ni nga xamante ni nii noonu la jant bi di génne hasnaa mooy leer naññ mooy xasnaa waaw leer nañ mu ne xadiisun lii xadiis la saxiixun bu wér rawaahu soloo na Abu Daawud di al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu rahimahullahu taala wa gayruhu ak keneen wala ñeneen bi asaaniida ci ay càllale yoo xam ne yu wér lañu léegi kon hadis bee ngi nii léegi kon nee na imaam Abu Dawud moo ko solo ak keneen waa kenen ci mooy kan dañ naan la imaamu Muslim de solo na hadis bu mel nii jële ko ci Jaabir ibn Samura nañ ko gis sànq léegi insha allah naka noonu al imaam Abu Isa at-Tirmidhi naka noonu al imaamu an-Nasa'i naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ñii ñëpp li jiitu woon ñoom ghayruhu bi ku ci nekk mën na koo doon ak ñeneen ñoom ñi kon al imam Abu Dawud Sulayman ibn Ash'ath ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullah mu ngi ko di ci awwalu kitaabil adab baabun fi rajuli yajlisu mutarabbi'an mu ne haddathana Usman ibn Abi Shayba mu nekk ñu nettali mooy Usmaan ibn Abi Shayba seen sëriñ la woon ak ñoom imaamul Buxaari ñoom imaam Muslim Usmaan ibn Abi Shayba mooy Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usmaan ah, Abul Hasan al-Absi al-Kufi nekkoon grand frère Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah alayhima qaala man haddathana nettali nañu Abu Dawud al-Hafari mu nekk ñu nettali mooy Abu Dawud al-Hafari di Umar ibn Sa'd ibn Ubayd Abu Dawud al-Hafari al al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Sufyan ath-Thawri muy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Simak ibn Harb moo ko jëlee ci Simak ibn Harb ibn Aws ibn Khalid rahimahullah Abu al-Mughira al-Bakri al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Jabir ibn Samurata moo ko jëlee ci Jabir ibn Samura ibn Junada ñii ne non ibn Amr la ibn eh, eh, Jundub eh, loolu ay wute la Abu Abdillah ñii ne Abu Khalid as-Suwa'i al-Amiri al-Kufi wax nañ la moom nii moog bàyyen yëpp ay sahaaba lañ radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha salla al-fajra tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a ash-shamsu hasnaa gis nga mu ngi noonu al imaam euh, al azim al abadi borom ma euh, euh, awnul ma'bud sharh sunan abi dawud mu ne hasna ala waznihi fa'la haalun min ash-shams ay naqiyatun bayda za'ilatun anha as-sufra allati tatakhayalu 'inda at-tulu' waaw mu ne mu ne wa fi ba'd an-nusakh hasanan te loolu dinañ ko gis ci riwaaya imaam Abu Dawud bi eh, eh, Muslim bi mooy tulu'an zahiran bayyina voilà kon xas naa ko li ñu waxoon mooy mu leer nañ ma nga xam ne dara du ko du ko du dox digganteem ak leer ak ak niir amul dara luy dox digganteem mu leer nañ wala kon imaamu Abu Dawud nii la ko solo kanta al-imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi hasanan boobu mu wax moom lay indi hmm? mu ne moom mu ngi ko ni kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu fadlil juluusi fil musallaa ba'da subhi wa fadlil masaajid léegi nag moom imaam muslim mu ngi ko jëlee ci petit frère Usmaan bële bi imaam Abu Daawud jëlee hadis bi mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba ma fee ne Usmaan ibn Abi Shayba kii nag frère am petit frère am ma ngi ah muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibraahiim ibn Usmaan Abu Bakr alkuufiyu alwaasitiyu rahimahullahu taala qaala mu ne haddasanaa Wakii' mooy ki leen nettali mooy Wakii' ci Wakii' la jaar muy Wakii' ibn al-Jarrah ibn Malik ibn Adiy ibn Furs ibn Jumjuma Abu Sufyaan alkuufiyu al-Asbahaaniyu an-Naysaabuuriyu al-A'waru rahimahullahu taala an Sufyaan moom lañ gis sànq muy ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri rahimahullahu taala mu ne qaala Abu Bakr mu ne sama sëriñ bi Abu Bakr nee na wa haddathana te nettal nañu ba léegi hadis bi Muhammad ibn Bishr muy Muhammad ibn Bishr ibn al-Farafisa Abu Abdillah al-Abdi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Zakariya moo ko jëlee ci Zakariya ibn Abi Zaida Khalid ibn Maymun ibn Fayruz Abu Yahya al-Kufi al-Qadi rahimahullahu ta'ala an kilahuma mu ne mooy Muhammad ibn Bishr ak Zakariya ñoom ku nekk ci ñoom an simakin mu jële simak mi ngi sang ibn Harb rahimahullahu ta'ala an Jabir ibn Samura radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha salla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu'a ash-shamsu hasanan voilà moom moo tax imam Abu Dawud ki imam al-Azim al-Abadi ne rahimahullah ne ñëwee na nag ci terme hasanan au lieu de hasna voilà mu ngi noonu mooy mu leer nañ nga xam ne moo tax tuluan li imam an wax ay murtafi'a jant bi kawe leer nañ kon nag mu ngi noonee eh, eh, kon nii la ko al imamu abu eh, muslim wa ghayruhu boobu wax naa la ñoom mën na koo nekk seen sëriñ tamit ñoom ñaar ñëpp daal imaamu ahmad ibnu muhammad solo na ko mu ne kaana rasulullahi sayna jaabir foofu rahmatullah a anhu ma Jaabir ibn Samura radiyallahu anhu ma mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha salla al-fajr qa'ada fi musallahu hatta tatlu'a ash-shams voilà kon mu ngi noonee eh, loolu lu solo la eh? Eh, léegi kon ginnaaw bi gisee lii muy wax kon buntu bi ban lëkkaali la am non hadith bi ak suñu buntu bi dañ naan xam nga buntu bi da ko tudde woon baabu jawaazil istilqaa'i alal qafaar possibilité daal di jaaxaan ci sa doq tudd noonu sa kanam féete ci kaw wa wad'i ak teg ihdar rijlayni benn tànk bi alal uxra ci beneen bi loolu gis nañ ko ci xaris bu njëkk bi mu indi mooy bii wees ida lam yaxaf inkishaf al awra bu deeneen nit ki ragalul awraam feeñ wa jawaazil qu'udi ak possibilité toog mutarabbi'an daal di ferenkulaayu léegi nag foofu loolu nag wa jawaazil qu'uudi mutarabbi'an loolee ci la teg indi xadiis bii ngir wan ñu ci jëfu yonent bay saa saam nga xam ne mooy tegtalukaay bi waaw bu ñu la naan ci lislaam lii mën naa nekk c'est pas que par parce que lii mën naa nekk nga naan parce que gis naa sëriñ diw di ko def loolu du lay ci diine non <laughs> non déedéet loolu du lay ci diine lay ci diine mooy nga ne ma lii de nii la lu tax parce que alquran nee na parce que yonent bay saa nee na wala def na waaw kay <laughs> loolu mooy lay ci diini mais boo wax mu ne lu mu baax baax baax baax après dañuy soxla moom seet jëgum joojee fan la tegu ci alquran ak waaw laa maxaala manu la ñàkk kon <laughs> ah léegi nag fii mu indi ñun li tax mu tudde bunt bi ne loolu possible na mu ne kon ndax ndax Seydina Jaabir de ibn Samura radiyallahu anhu ma nee na yonent bay saa saam dafa newoon kaana terme boo xam ne yadul ala ad-dawaami wal istimrar mooy moom doonu loon xëy rek doonu loon sëlmal rek daal di jóg dem yoonam yonent saa sam doonu loon def loolu ah ah moo tax fu mu ko defee woon dañ ko doon préciser nga keroog bi mu jullee nit ñi nekkuloon fajar sax jekki sëlmal rek daal di jóg dem daal di ñëwaat saaba yi nag ah yeneen saa sam gis nañ ko def loolu loon def de mu ne damaa fàttale ko alal joo xamante ne nii dama ko waroon a génne moo ne woon sama kër sama néeg moom laa gaaw génne waaw moom laa demoon ngir gaaw gaaw génne ko voilà kon nag mu ngi noonu le loolu nga xam ne kon mooy gis nga euh, gaaw a jóg boobu fu mu ko defee woon rek dañ koy préciser parce mooy dañ ko koy laaj parce que dekkul woon aadam <laughs> waaw waaw moo tax njuumte la fa ida qudiyatu salatu fantashiru fil ard nga jàpp lool ne kon bu ñu jullee ba pare aaya bi ci suuratul jumaa suñu borom nee na bu ñu jullee ba pare fantashiru fil ard na ngeen tasaaroo ci suuf si mooy jóg leen gaaw léegi yow boo fa toogee waroo fa toog di def baaqiyaatu saalihaat mukk yonent bi saa saa nag dafa doon toog di moo tax aaya boobu tekkiwul loolu waaw <laughs> al amru <laughs> buñ la digalee moo ñenn ñi jàpp ne walla lool day wane farata la daa nekkul farata ah dañ laa tere woon ne la jaay waaw bu àjjuma idaa nuudiyat ci salaat min yawmil jumaa fas'aw ilaa dhikrillah wadarul bay bay leen jaay waaw léegi nag bu bu bu bu julli gi jeexee léegi man ngeen a delluwaat rek lay tekki <laughs> mooy dañ leen a digal ginnaaw bi ñu leen teree mooy possible na mooy diñ leen ne bu leen def kenn waxu la par nag léegi yow foog nga def la nga lañ la waxoon nga ba waaw wa idaa xalaltum fastaadu bu ngeen paree ju génn ci armal ci ajjeeg yooyu ba kii na ngeen rëbb est-ce que ça veut dire que par force dañoo war a pare ci arab buñ buñ paree mina yooyu ba pare ci aj yi wala non ban boo demee ci aj yi sawaay ba def taxallul yi ba nga xam ne yow man ngaa def lépp ci dësu Palestine yi sawaay léegi damay jël samay flèche dem di di di di di di di rëbb bi par force waaye lañ leen tere woon man ngeen koo def loolu lay tekki <laughs> yonent way saa saam nag moom da doon julli ba pare toog fajar lu yàgg nag la doon toog waaw léeg-léeg saxaaba yi yeneen xadiis wane na ñuy waxtaan seen biir mu leen di déglu léeg-léeg ñu wax seen mbiru jaahiliya yu reetaan lu yeneen saa salaam di muuñ <laughs> waaw bañ ne ci jaahiliya saa ci réer ga yeneen saa di muuñ léeg-léeg tamit mu julloon fajar ba pare daal di laaj ne kan moo gént dara waaw kan moo gént léegi nag bu gaa yi waxee ne man de gént naa li yóg lii bu ko defee léeg-léeg sax kenn du wax moom mu ne man gént naa nàngam ak nàngam kon loolu lépp lan lay wane que ne loolu lu ama am solo la waaw moo tax imam muslim indi ko ci kitaabu salaa baabu fadlil julus fii musalla ba'da subhi comme biñ gis sànq te lool ñoom imaamu Nawawi ñoo ko def waaw gëneelu ah al julus fii musalla ba nga jullee baada subh ginnaaw jullit suba wa fadlil masajid nga toog yonent bay saa saa toog toog bu yàgg waaw ba jant bi génn ba pare ci kaw ba ba leer waaw moom lay wax nii ne hatta tatlu'a ash-shams hasna wala hasana waaw kon léegi nan la doon tooge mu ne kaana an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha salla al-fajr tarabba'a fi majlisi da doon def da doon ferenkulaay ca toogu fa too fa mu toog waaw fa mu toog noonu la doon tooge waaw Allah doo toogin toogin noonu la boobu rafetango léegi waaw <laughs> kon loolu day wane jëf ji koy nante may saasaam def ba pare def ko ci biir nit ñi ci biir saxaabaa yi ñëpp di ko gis mu tooge noonu lu yàggool fajar ba heure yooyu ba pare dëkke koo def loolu mooy wane ne lii am na ngëneel waay am na ngëneel te possibilité toogi nii voilà léegi nag bu dee nit koo xam ne daa am feebaru tànk ba manu ko mooy ay tànkam manu la lemu kooku yéene bu mu am ne man de bu ma ko manoon danaa ko def loolu doy na ko képp ku ko man di ko def léeg-léeg baax na ngir roye ko yonent bi alayhi salaam yaa ngi ci kon mu ngi noonu loolu am solo la looloo tax al imaam indi ko fii ñu gis tamit leneen lu ñuy jàng ginnaaw lëkkaale beeg bunt bi mooy saxaaba yi radiyallahu anhum niñ doon feetloo yonent bi alayhi salaatu salaam ndax amul lennam loo xamante ne lu ñuy jariñ la loolu ne ñoom toxalal nañu ko voilà hatta lii nga xamante ne du farata waaw kenn du ne eh billaahi ku fi julleeti fajar ba pare te toogoo ba jant bi génn yow am nga bàkkaar déedéet <laughs> naa xataa loolu sax ni mu doon tooge bu jullee ba pare fajar toog dam doon toog ak nan la ko doon tooge sax dañ ñu ko toxalal waaw gis nga na eh, Abdallah ibn Zayd wax mais damaa gis leen saa saa daal di jaaxaan ci jàkka ji teg benn tànkam ci kaw beneen bi waaw loolu lépp nga gis ay détails dans les détails sahaaba yi radiyallahu anhum fa jazaahumullahu an islami xayra kon loolu moo tax al imam di wane ne eh, eh, fii ida salla al fajra tarabba mooy jawaazu al Eh, eh, al-qu'udi mutarabbi'a jekk daal di nekk koo xam ne yow sa ko laay al-imam al-hafiz an-Nawawi ta'ala mu teg xadis bi nga xamante ne moo ci xadis huit cent vingt mu ne an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi finaa'il ka'bati muhtabiyan bi yadihi hakadhaa wa wasafa bi yadayhi al-ihtibaa'an wa huwa al-qurfusaan rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aalaa qaala al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aalaa mu daal di indi xadis bi nga xam ne moom la ci teg ginnaaw xadiis bi ñu génn léegi ah mu ne waani bi ni mu ngi jële ci doomi umar muy seydina wa mawlana abdallah ibnu umar ah, as-sahabatu as-sahabiyu ibnu sahabi ah sahaaba la di doomu sahaaba ah léegi moom mu ne qaala mu ne ra na wu annahu qaala ra'aytu gis naa rasulallah yii yëpp boo gisee yiñ fi hadith yi ñu romb yëpp ay description lañ mooy du yeneen saa sam daa wax du daa di mooy dañ ko dañ koo seetlu lu mu def waaw mu ne aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa bi finaa il kaaba mooy ci ëttu kaaba gi mooy kaaba gi ci kanam noonu ah ci cour bi enceinte bi muhtabiya maa ngi gis yonent bi saa saam toog muhtabiyan bi yadihi bi yadayhi hakaza daal di euh, euh, euh, def ihtiba mooy bi ñu waxoon bi ñuy tàmbali bunt bi jotaay bi weesu. toog boobu nga xam dangay toog yëkkati say tànk ñaari tànk jël say loxo roo jaare la ko ceinture ko ci say óom waaw daal am na nag riwaay yu wane ne. li mu def dafa jël rusxu yi daa jàpp benn loxo ndejoor bi teg ko ci càmmoñ bi téye ko noonu mais roofalewul baaraam yi parce que roofale baaraam yi yeneen saa saa am na ku mu gisoon mu koy def hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri xam naa nañ ci ñëw euh, radiyallahu anhu euh, ba mu gisee waa ji di ko def ci kaaba gi mu ne ko bul def loolu voilà mu tere ko ko voilà mais am na riwaay buy wane dafa jël loxoom benn loxo loxo ndejoor bi la jël teg ko ci jàpp ko ci loxo ci poignée wu poignée yi càmmoñ bi la téye noonu yëkkati tànk yi toog noonu allah mu ne bi yadayhi ak ñaari loxoom la ko defe hakkadaa nii mu ne wa wasafa mu daal di melale bi yadayhi ñaari loxoom al ihtiba li nga xam ne mooy al ihtiba mooy toogin woowee imaamu Nawawi nag mu ne wa huwa lii moo ko ci dolli waaye lii moom amul ci hadis bi boo demee ci riwaaya imaam abu euh, euh, al Buxaari mi ko solo wa huwa al qurfusa mu ne lool nag mooy al qurfusa imaamu Nawawi rahimahullah daa bokk ci ñi nga xam dañoo jàpp ne al qurfus ak al ihtibaas c'est la chose am na nag bo ci boroom xam-xam yi te lool la ñoom imaamul Haafiz Ibn Hajar di dëgëral que am na benn wuute bu bu ndaw bu nekk seen diggante quoi waaw al qurfus ah parce al qurfus mook ihtibaas dañu niroo ah da jël euh, <laughs> moo tax ñeen ñi ñoom imaamu Nawawi lañu jàpp ne c'est la chose waaye. moo tax mu ne wa huwa al-qurfusa benn la mooy al-qurfusa kese mooy day jël loxoom comme toogit mi nga wax léegi rek te décrire yoon melaloon ko bii weesu toog comme boo toogee ci suuf si tàllal sa tànk du boobu c'est pour expliquer la nga koy def après nga yëkkati sa ñaari tànk yi ba ñuy mel ni dañuy agsi sa sa sa poche yi di jege ci sa sa sa sa biir bi léegi nag bu ñëwee ba ñuy nga nga ko noonu jël sa ñaari loxo. Ah, mel ni kuy sëgg ci sa jëm ci sa euh, laalal sa biir bi sa poche yi mel ni loolu daal di jël say loxo ceinture ko wërale ko sa ñaari loxo yi loxom ndejoor bi di laal tànk óomu bëtu óomu wala ci euh, jaar ci suufu bëtu óom bi wala ci euh, kaw bëtu óom bi sax ci boppam tànkum ndejoor bi loxob càmmoñ bi def noonu ci kaw loxob càmmoñ bi loxob càmmoñ bi ci kaw càmmoñ nga téye après na nga téye poignée yi noonu toog léegi nag al imam an dafa jàpp ne loolu c'est la mooy al moo tax mu ne huwa waaw benn la c'est la amul benn différence ah voilà <laughs> amul benn différence loolu moom maa waaw al ibn al faris xam nga duñ lay wax keroog ñu naa dafa am ñaar boo xam ne ak ak boo xamante ne ab am looy takk sa digg moo xam ab buum wala leneen loo xam ne moom ngay dëgërloo mais du sa loxo nga koy defee xoolal imaam ibnu faris li mu wax mu ne al istibaa'u an yajma'a sawbahu moom al imaam ibnu faris ibnu faris mu ne istibaa mooy nga dajale sa mooy yére bi nga sol moom ngay daja sa digg ginnaaw ak say óom mooy noonu nga tooge yow au lieu nga def ko sa loxo mais yére bi nga sol moo ko def moo koy bloqué waaw léegi nag ah, ah, ah, loolu la al imam ibn Faris wax ah ki nga xamante ne mooy imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah bu ne al-Qurfusa bi damm al wa walfa qurfuusa baynahuma raa'un saakina thumma saadun muhmala mooy day leeral nan lañ koy bindee mooy lii ñu wax rek. mu ne wa qaala alfarra mu ne alfarra de nee na rahimahullah bokk ci boroom xam-xamu luga yi langue yi làkku arab ah mu ne idaa dumimta wala damamta alqaafa walfa madatta wa idaa kasarta qasarta waaw. walladi fassara bihi al-Bukhari al-ihtiba axadahu min kalaami Abi Ubayda parce que abi euh, euh, à vrai dire imaamul Bukhari waxam ah imaamul Nawawi ci moom la jëlee wax joojee daa ànd ak ñoom daa ñëw fekk ñoom imaamul Bukhari euh, imaam Abu Ubayda ñoom dañu ne al-qurf al-ihtiba ak al-qurf c'est la même chose parce que imaamul Bukhari xool nii la tudd buntu bi ah nii la tudd buntu bi déglu. ci kitaabul istizaan baabul ihtibaa'i bil yadi wa huwa al qurfusaa imaamul Buxaari dane baabu buntu al ihtibaa mooy façon toogin woo wa huwa al qurfusaa mooy loolu la mooy étymologique la kii lañ ay synonyme lañ mooy benn la mu ngi ngeen naan ma sotti keeg def ci <laughs> voilà waaw may ma tàllal loxo ak sëñ bi dooma leel ak dooma may ma lekk c'est la moom mu jàpp ne c'est la même chose waaw léegi nag loolu la la imaamul Buxaari ne al-Hafiz na Hajar mu ne lii la ko imaamul Buxaari def firee mu ne loolu moom mu ko jëlee ci waxu axadahu min kalaami Abi Ubayda waaw ci kalaamu Abu Ubayda la ko jëlee fa innahu qaala moom nee na al-qurfusa jilsatul muhtadi waaw wa yudiiru diraa'ayhi wa yadayhi ala saaqayhi noonu la ko Abu Ubayda waxee na al-qurfusa de mooy toogin al-muhtadi benn lañu rek. mooy day wërale ceinture ñaari ay loxoom mooy xasab ya lay wërale fële ah ak loxoom yi ah ala saaqayhi ci li nga xam ne mooy poojam yi mooy mooy mooy yi ndax bu toogee noonu teg ko soit ci bëtu om yi walla ca suuf mooy mole yaa ngoog waaw mooy pooj bi lay téye noonu mooy la koy wërale abdullah kon loolu mooy nga gis kon imaamu Nawawi waxam ji moom la imaamul Buxaari wax rahimahullah moom na imaam al-Haafiz nee na ci al imaam mu ne wa qaala Iyaad al imaam al al Qaadi Iyaad nee na qiila hiya al ihtibaab ah am nañu ne al qurfusa moom mu ihtibaab benn la waaw léegi bon am na yeneen wax yu mu andi ne mooy ar rajulul mustawfiz jilsatu rajulul mustawfiz mooy ki nga xam ne góor ñoom daa toog toog boo xam ne bu confortable la. waqiila jilsatu rajuli ala alyatayhi mooy ki nga xam ne daa toog ci ay jékki waayam bu baax waaw qaala léegi mu ne wa xadiisu Qayla yadullu alayhi mu ne xadiisu Qayla bi nga xam ne moom la imaamu Nawawi di indi juste après xadiis Seydina Abu Hurayra euh, ibnu Umar bi radiyallahu anhu comment ci Riyaad bi mu ne loolu da koy tegtale nag xadiis boobu day tegtale loolu li anna fiihi wa bi yadihi usayyibun naxla